fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil haadi wal xamsiin. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار wa fi riwayatin anhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallam annahu qaal yaji'u yawma alqiyamati naasun min almuslimina bidunubin amthali aljibal yaghfiruha allahu lahum rawahu muslimun rahimahu allahu ta'ala qawluhu dafa'a Allahu ilaa kulli muslimin yahudiyyan aw nasraniyyan fayaquulu haadaa fakaakuka mina nnaar ma'naahu maa jaa'a fii hadiisi abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu likulli ahadin manzilun fil jannati wa manzilun fin naar falmuminu ida daxala aljannata xalafahu alkaafiru fi nnar liannahu mustaxiqun lidalika bikufrihi wa maana fakaak annaka kunta mucarradan liduxuli nnar wa haada fakaakuk lianna allaha tacaala qaddara linnaari cadadan yamla'uhaa fa idaa daxalaha alkuffaaru bi dunuubihim wa kufrihim saaru fi maana alfakaak saaru fi maana alfakaaki lilmuslimiina wallaahu ta'aalaa a'lam. qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu muhyiddiin abu zakariyaa an-nawawiyyu rahimahullaahu ta'aalaa mu ñëwal ñu ba léegi ci tool bi ñu nekk. ci garabu wala ci tool bi ci garab gi nekk ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa allahu minhum amin ci suñu jotaay bii ñu génn mu doon buntu raja muy chapitre wala bunt wala garab numéro cinquante et un euh, garab googee gisoon nañ ci ci suñu jotaay bi ñu génn walillahil hamdu eh, wal minna li nga xam ne moo doon hadiisu Ibn Mas'uudin radiyallahu ta'ala anhu bim ne kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi qubbatin nahwan min arba'in gisoon nañ ko walillahil hamdu wal minna te nag ñu war a gis bi nga xam ne moom la ci teg gis doon bii weesu moo doon hadis numéro quatre cent trente un tey ñu war a gis hadis numéro quatre cent trente deux muy ñeenti téeméer ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar waaw ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar léegi ah mu ne waa nabi Muusa 432 mu ne mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abu Muusa hmm? di Abdallah Abdallah ibn Qays waxoon nañ la mbokk Ibn Mas'ud nee la woon ñoom ñoo nekkoon Kuufa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salati wassalam mu ne waa nabi Muusa kon mu jële ci baayu Muusa al-Ash'ari ko joowoon ci waa Ash'ari yu nay fële ca Yaman radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne neena qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida kaana yawmul qiyaama mu ne gis nga bu bésub taxawaay ba jotee mu yowmal qiyam bésub taxawaay ba bu jotee dafa allahu borom bi day jañ ila kulli muslimin ci jullit bu nekk da koy jañ ah yahudiyan jox ko yahudiyan benn juif benn yahud aw nasraniyan wala benn chrétien fa yaqulu mu ne ko hada fakakuka min an naar waaw mu ne hada kii ma la jox yahud bi wala kërëkaan bii karkaan bii fakaakuka minan naar al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne fakaak hein wala euh, mu ne kii <clears throat> li anna allaha wala dañ wax yëpp mu ne wamaana wala wamaana fakaak mu ne li nga xam ne fakaak loolu lay tekki mooy annaka yow mii jullit bi kunta da nekkoon koo xam ne muta'arradan non mu'arradan koo xam ne dañ laa gaarawloon li duxulin naa waaw ngir dugg sawara yow te kay exposé ñu gaaraloon nañ la ngir yow jullit bi nga duggoon safara wa hada kanta yahud bii ma la jox nag man seen borom wala chrétien bi fakaaku ko mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy kii tax nga mucc mooy jël sa place ba nga naroon dugg ca sawara li anna allaha taala ndax borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut kat qaddara dafa natt yi ngir sawara adadan mbooloo moo xamante ne lim boo xam ne yam la uhaa moo koy feesal fekk lim ba matut safara du jeex naan hal min mazid du deñ naan yàlla yàlla nag ma dolli fa idaa daxalaha al kuffaaru bi dunubihim bu nee nag yéefér yi dañ coo dañoo dugg safara ndax ca sababu seeni bàkkaar wa kufrihim ak seeni gu weddi yàlla ak ay yonentam yépp alayhimu salaatu wasalaam saaru dañuy mujj fii maanal fakaaki lil muslimiin mel ni ñoo xam ne ñoom ñoo jël place su jullit ñi remplacer leen nekk ñi nga xam ne mooy ñoom lañ mooy si ñu ñu jotu quoi comme si nit ki dafa jotu waaw <laughs> naan jotal sa bopp joti fidaawul sa bopp aywa waaw <laughs> mu ngi noonu waaw waaw akbar hmm? kii mooy tax nga mucc safara moom nag mooy jël sa place wallahu a'lam léegi kon mu ne kon fakaakuka hada borom bu ne hada fakaakuka bi nga xamante ne al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala moom lay shara hadis bi ci al-Minhaj mu ne al fakaaku bi fathil faa'i wa kasriha dañuy wax fakaak di wax fikaak mu ne waaye al fath al fathu afsah wa ashhar waaye fatha bi mooy fakaak loolu afsah moo gën a fasaa moo gën a arabe wa ashar te moo gën a siiw wa a alxalaasu alxil alxalaasu mooy yi nga xam ne moo lay seetal wicc wal fidaa ak nga jote sa bopp mooy li ñu wax sànq waaw kon mu ne kon xadis baa ngoog mu ne wa fii riwaaya am na beneen riwaaya beneen xadis bi neneen nuñ ko solowee anhu jële ko ci sayyidina abu muusa al ashari radiyallahu anhu an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba naasun ay nit minal muslimiina ci way ngëm yàlla yi way wammatul yàlla yi bi dunubin ci ay bakkaar yoo xam ne amsaalil jibaal dañuy baree baree baree baree baree baree bari ba toll ni nga xamante ne mooy montagne yi yooyu yëpp ni muy rëy rëy ka bari yaghfiruha Allahu lahum borom bi dina leen ko jéggal man a hadis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri an naysaburi rahmatullahi alayhim léegi imaamu nawawi ca suuf am na luñ ci jot a gis tafakaat mu ne qawluhu dafa allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniya mooy wàllu benn version bi njëkk bi njëkk solo li nga xam ne mooy hadith bi mune ne dafa allahu mu ne loolu suñu boroom ne dafa allahu li yonentu way saa saam jox ila kulli muslimin jëme ci bépp jullit jox ko yahudiyan ab yahud wala aw nasraniyan mu fa yaqulu hada fakaakuka min an naar maanaahu imaamu Nawawi mu maanaahu mooy maa jaa fi hadith abi hurayra lii mooy maanaawam mooy li ñëw rot ci hadith sayna abu hurayra radiyallahu anhu bi nga xam ne foofu dana yonent bay saa saam dana li kulli ahadin manzilun min al fil janna wa manzilun fin naar mu ne képp kenn ku nekk am nga kër boo xam ne borom bi defaral al la ko jana waaye ak kër boo xam ne defaral na la ko safara am nga wàcc waay ajjana am nga wàcc waay safara ku yàlla bind rek waaw waaw wow <laughs> ku yàlla bind rek yow yàlla utal na la kër ajjana utal na la kër sawara waaw mu'minu kantaaw ki nga xam ne way ngëm yàlla la idaa daxala al janna bu duggee aj eh, ajjana looy xew xalafahu al kaafir comme que dugg na ajjana te moom amoon na kër sax xanaa xale kan koy wutu ca këram nga nekk xalifaam walla iyaazu billaah <laughs> ndaw mu ngi xalifa <laughs> <laughs> mu ne al fi naari këram nga amoon sawara ka ko fay wutu nag toogal ko fa nekkal ko fa du intérim de perpétuel <laughs> xalif perpétuel kooku mooy kan hin naari yéeféer bi lu tax li annahu ndax moom kat mustahiqun li dhalika bi kufri moom dafa yelloo nekk sawara sax fa du fa génn ndax weddi gu mu weddoon borom bi tabaraka wa taala après nag li ci teg wa maanaa fakaaku ka loolu gisoon nañ ko sànq kon nag walillahi alhamdu wal minna kon nag hadis baa ngi nii bu njëkk bi la ni ko jotee bi idaa kaan yawmul qiyaama wal hadis boobu ana gan moo solo est imaam muslim kese la moom moo ko solo est ce que moom kese ñoo ko solo kon way premier njagat ah li jëm ci wàllu taxriij bi hadis bi fan nga ko mën a fekk ak yem kaddu moom moo ci ñëw ñu ne la hadis boobu al imaamu muslim daal dina koy solo waaye na ko noonu sëriñam ah. al imaamu ah al uh, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al imaamu Muslim Abul Husayn moom mu ngi ko indi ci kitaabu tawba baabu buntu bi surah fi def wala baabun qabulu tawbatil qaatili wa in kasura qatluhu waaw buntu bi ci la indi hadis ba bañ gisoon uh, waaye nga xam ne daa faatoon quatre-vingt-dix-neuf hadis Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri faatoon quatre-vingt-dix-neuf personnes voilà hadith boobu fii la ko al imaamu daal di indi voilà mu ne kon mu nga foofu mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba ne Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl Abu Bakr rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu Usama mu ne nettali ma Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Haashimiyu rahimahullahu ta'aala mawlaahum al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala an Talhata ibn Yahya mu jël ko ci Talha ibn Yahya di Talha ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah ah, al-Qurashiyu al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala ñu xam ko woon dañ ko doon dàkkante la Abu Hanifa Talha mi ah, rahimahullahu ta'aala mu ne moom an abi Burda mu jëla ko ci Seydina Abu Burda Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma al-Kufi juge doon al-qadi an Abi Musa mu jëla ci baayam di Abu Musa Abdullah ibn Qays ibn Sulaym al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda gëna siiwe ci dakkantalam di Abu Musa ne Abdullah ibn Qays la tuddoon radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idaa kaana yawmul qiyaamati dafa'a Allahu azza wa jalla ilaa kulli muslimin yahuudiyyan aw nasraaniyyan fa yaquulu haadaa fakaakuka minan naar kon imaamu Muslim <coughs> bii nii nii la ko indee bi mu ko indee rëkk rëkk da cee teg beneen bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi ne wa fii riwaaya kon nag foofule wa fii riwaaya wa fii riwaaya ndax ñetti mbir la ci imaamu Muslim indi. ah mooy dafee teg benn ba pare daal di cee teg biiñ wa fii riwaaya kon nañ gis wa fii riwaaya mu ne ci kitaabu tawba ba léegi kon mooy ñetti xadiis yi dalee narangale ñetteel bi indiwu ko mooy bi nekk ci digg bi boobu ñaareel bi indiwu ko dinañ ko gisaale ngir mu gën a mottali njariñ mais nañ gis li xam ne moom lañ di muy yaji'u eh, yawmal qiyaamati naasun minal muslimiin al imaamu muslim abul husayn ba léegi ci kitaabu tawba baabu qabuuli tawbatil qaatili wa in kasura qatluhu mu ne haddasanaa Muhammad ibn Amr ibn Abbaad ibn Jabal ibn Abi Rawaad ibn Abi Rawaad kon gis nga ni mu indi sëriñam bi keroog di Imaam Muslim mu ne haddasanaa ne Muhammad ibn Amr ibn Abbaad ibn Jabal ibn Rawaad ibn Abi Rawaad al-Ataki mawlaahum Abu Ja'far al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Harami ibn Umaara moom gis nañ ko gis nga Harami ibn Umaara ibn Abi Hafsa Naabit Abu Rawh al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Shaddad Abu Talha ar-Rasibi mu nekk ñu nettali mooy Shaddad Abu Talha moo doon dakkantalam ar-Rasibi mais Shaddad ibn Sa'id ñu suyo woon ci Abu Talha ar-Rasibi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ghaylan ibn Jarir mu jële ci Ghaylan ibn Jarir de Ghaylan ibn Jarir al-Ataki al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'ala an abi burda gis nañ ko san an abihi mu jële ko ci baama abdallah ibn qays abu musa al-ash'ari an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yaji'u yawma al-qiyamati naasun min al-muslimina bi dhunubin amthali al-jibal fayaghfiruha allah fayaghfiruha allah lahum wa yada'uha ala al-yahudi wan-nasara fima ahsab fima ahsibu ana qala abu rawh la adri mimman shakka qala abu burda fa haddathtu bihi Umar ibn Abdil Aziz fa qaala abuka haddathaka haadha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qultu na'am <laughs> Abu Burda mu ne Yonent bi saa Seydina Abu Muusaa de sama baay nee na Yonent bi saa saa nee na dañuy indi bésub taxawaay ba naasul ay nit ñoo xam ne minal muslimiina ci way ngëm yàlla yi bi dunuubin amsaalil jibaal ci bàkkaar yoo xam ne dañoo bari bari bari bari bari bari ba mel ni montagne yi ni ñu tollu ab bari waaye riyaat màggaay fa allahu lahum borom bi taala daal leen koy jéggal wa yada'uha mu jël bàkkaar yooyee suuf ko tegal ko ko nag yam alal yahuudi ci yahuudi wan nasaara ak yi mu ne fii maa ahsibu ana ci li ma jàpp man léegi <laughs> qaala abu rawf abu rawf nag <laughs> ne ah man nag wax ji laa xamul kan la ku ana kan moo wax wax ji man loolu moom xaw ma ko waaw ana kenn moo wax ne fii ma agsi ci li ma yaakaar wala fii ma agsi ci li ma takk li ma jàpp mu ne man de xaw ma ko <laughs> xaw ma ci càllale bii kan moo fi wax loolu léegi nag mu ne <laughs> ci mi man shakk ana kan la adri mi man shakk ana euh, shakk bi fan la jóge kan moo si gi sàkk léegi qaala Abu Burda Abu Burda nettali affaire bi mu ne fa haddastu bihi Umar ibn Abd al-Aziz hadith bi dama koo nettali Umar ibn Abd al-Aziz <laughs> ibn Marwan <laughs> nekkoon gouverneur u Médina mais nekkoon xalifa jullit ñi nee na fa xaala Seydina Umar ibn Abdul Aziz ne ma eh doo <laughs> ko waxee xadiis mu ne ma <laughs> Abu Burda abuka haddathaka hada mu ne ko yow sa baay di Abu Musa moom moo la nettali lii ani nabi jëlale ko ci yeneen tubaab yi saa saa xultu nee na ko ma ne ko naaw waaw waaw da doon leerlu waaw ndax mbir mi xabaar bi daa rëy lool ci moom te la. waaye mooy lu rëy noonu yenn xabaar yi nga xam ne day ñëw lu fooge woo koon yaakaaroo ko woon ki la ko wax dëgg ko ay muy dëgg la mooy la la la woon Seydina Zayd ibn Haarisa keroog ñun waxoon nañ ko fi <laughs> biñ dumaa waa waa waa waa Quraysh sa waaye ca Badr <laughs> mu bokk ci ñu yonent bare sa tam ne woon daawal nga dem bëggal waa Medina ba mu ñëwee Seydina Usaama nee na sama baay di muy wax naan rey nañ naan naan suñu borom boole na yonent bi alay sa saam ak noonu Quraysh ni te gañe na seen noonam yi qutila Abu Jahl li naan qutila Shayba qutila Utba qutila Abu Jahl mais Abu Jahl gars yi ne mais mais Zayd mais Zayd mi daal Zayd mu wax na mais mooy information la boo xam ne mais yaakaaru ñoom xanaa kay lii mën naa ne en plus bon nee na ba ñëw ne naa bàyyi mais euh, Zayd yow lii nii ngay wax man Usaama mais lii ngay wax nii noonu la dem mu ne waaw nee na sa borom bi leeral sama dëgg na ma xam ne noonu la demee waaw mooy du sikki sàkkat waxoo la ture <laughs> non mooy laaj bi day yeerlu ndax xabaar bi daa rii ci moom Seydina Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan <laughs> radiyallahu anhu léegi am na ci beneen riwaay xoolal <laughs> xoolal kaay xam nga waxoon naa la ne ah, ñetti xadiis la ci imaam woo kii indi yu Abu Muusa ragale ko bi nga xamante ne nii eh, kii moom la indiwul fii moom laa la waxoon ne la dinañ ko gis mooy ñaareel bi eh, ma ne haddathana imaam Muslim ba léegi ci kitaabu tawba baabu ghufuuli tawbatil qaatili wa in kasura qatluhu nii moo nekk ci diggante ñaari xadiis yi ñu gis mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana Affan ibn Muslim mu ne ñu nettal ma Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Uthman al-Bahili al-Basri as-Saffar rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Hammam alhamdulillah mu ne ki leen nettal mooy Hammam di Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi rahimahullahu ta'ala ash-Shaybani al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Qatada mu ne ki leen nettal mooy Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada Abul Xattaab al-Basri as-Sadusi rahimahullahu ta'aala anna Awnan waaw mu ne Awn de nee na muy Awn ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali ah, Abu Abdillah al-Kufi az-Zahid ah, sit la woon ki nga xamante ne nii mooy Utba ibn Mas'ud nekkoon frère ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Mas'ud ah waxoon nañ la ko <laughs> Utba ibn Mas'ud ak Abdallah ibn Mas'ud ay frère lañu yow bay j'espère que fàttoo lool keroog rek gisoon nañu xadiisam <laughs> da beneen xadiis bi ci tegu mu an ibn Mas'ud dan la kan nga naan ma Utba ma ne la yow way da ngay taytal <laughs> xam nga ne kooku siiwut muñ <laughs> ne ibn Mas'ud kenn jubluwu ci Utba ibn Mas'ud même bu dee ne dëgg la ibn Mas'ud al-Hudhali frère Abdallah ibn Mas'ud mais du woon mooma kii nag kii sëtu sëtu Utba boobu la di frère ci euh, Abdallah ibn Mas'ud mooy Awn wa Sa'id ibn Abi Burda mooy ci ñaari nit la ko Qataada jële mu ne Awn wa Sa'id ibn Abi Burda di Sa'id ibn Abi Burda hmm, Amir ibn Abi Musa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari al-Kufi rahmatullahi alayhi ala al-jami' qaala mu ne haddathaahu ñoom ñoo nettali Qataada annahuma shahida Aba Burda ñu ne Awn ak Sa'id ibn abi burda ñu ne ñoom abu burda <laughs> ibn abi musa al-ash'ari nekkoon juge fële ca Kufa yuhaddithu muy nettali umar ibn abd al-aziz muy nettali hadis bii nii hein ah ibn abd al-aziz radiyallahu anhu an abihi di jëli ci baayam moom Abu Burda an nabi bàyyam di Seydina Abu Muusa di jële ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne lii la Seydina Abu Muusa mu ne lii la yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne laa yamuutu rajulun muslimun illaa adxala Allahu makaanahu an-naara yahuudiyyan aw nasraaniyyan mu ne laa yamuutu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne du faatu mukk rajulun benn góor muslimun boo xamante ne nii way ngëm yàlla la way wommatul yàlla la illaa lu dul adxala Allahu lu dul ne borom bi dina dugal makaanahu palaasam makaanahu palaasam ba mu waroon a nekk ca safara an naara yahuudiyan ab yahuud lay def mu remplacer ko aw nasraaniyan wala nasaraan qaala bi Mughira Abu Burda qaala fastaxlafahu Umar ibn Abdul Aziz billahi alladhi laa ilaaha illaa huwa thalaatha marraat anna abaahu haddathahu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw Seyna muy muy nettali Seyna Abdal euh, euh, Abdallah kii Omar ibn Abdul Aziz fastahlafahu Omar Seyna Omar ibn Abdul Aziz ne ko <laughs> waatal est-ce que yow sa baay ci nga waat ci ki nga xamante ne nii billahi ci ki nga xam ne laa ilaaha illaa huwa yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom ñetti yoon laa wax ñootal pare ma door a assuré wu abaahu kër yow sa baay bi Abu Burda haddanahu moo la nettali yi an rasuulillahi di ko jëlee ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa nee na fa halafa Abu Burda wat ne billahi alladhi la hu billahi alladhi la hu billahi alladhi la ilaha illa hu sama baay ko nettali na yonent bi ko waaw waaw <laughs> léegi mu ne falam yuhaddithni Sa'id annahu istahlafahu wa lam yunkir ala awnin qawla waaw mu ne kanda Sa'id mam Qatada moom waxuma ne Seydina Omar dafa Ibn Abdul Aziz dafa waatloo baay kii eh, Abu Burda waaye Awn moom moom wax na ma lool waaye eh, eh, Abu Sa'id Sa'id ibn Abi Burda moom ba mu déggee Awn wax loolu neewu ko ah loolu nag bokku ci woon waatloowu ko mooy waaw ko léegi waxoon nañ la sànq li tax Seydina <laughs> Omar ibn Abdul Aziz daal di koy <laughs> waasloo ngir gën a amuk kóolute ak tamit mbégte goo xam ne moo moo moo ko jàpp ci lii keneen mbégte goo xam ne yaakaar bu rëy bi borom bi defal way ñun yàlla yi kon <laughs> waaw te tamit doon ragal li imaamu Nawawi ne que ne possible peut-être que kii juumul wala sikki sàkkawul bañ daal benn amul lum fàtte bu ko defee bu ma ko waatloowee dina dina dina dina arrêt dina dina taxaw ci dina bañ a nettali wala boog mu retiré wala ne ah wóoratuma waaw mais ba mu waajee mu leer ko ne kii kon wax na dëgg voilà <laughs> mu ngi noonu waaw <laughs> ah, wow noo tax Seydina Umar ibn Abdul Aziz al imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne te sax jëlee nañ ci Umar ibn Abdul Aziz ak suñu sëriñ bi di ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Muttalibi <laughs> fay imaam Shaafi'i noonu la tudd Muhammad ibn Idris waaw Abu Abdillah Shaafi'i rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar ñu ne haadal hadiisu arjaa hadiisin lil muslimiin ku nekk ci ñoom Umar ibn Abdul Aziz na ko imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi ma ku ci nekk ne hadiis bi mooy hadiis bi gën a yaakaaru ngir wéy wom ak li ngir yàlla mu ne imaamu Nawawi woowu mu ne woowu wa qaala lima fiihi min at-tasriih bi fidaa'i kulli muslimin wa ta'miim al-fidaa' walillahi alhamd mu ne ta ñoom ni ñu ko waxe noonu ndax kat li fi hadiis yo retve sa sam leeral ke ni jullit bu nekk day jotu boppam te koy jotoo mooy ab yéeféer ab chrétien wala juif mooy nekk place sawara ba mu joyal affaire bi waaw waxul ne ñenn ñi ci ñaa laa yamutu rajulun muslim <laughs> waaw an nakira la ci fii siya nekk ci ci ci loo xamante ni am lay lay taxaw waaw waaw kon loolu mooy yaumu waaw lii saway rajulun muslim amul benn góor bu nag bu la wax ni jigéen ci la voilà mooy nit bu wommat loolu ne bërëb ba mu waroon a toog nekk fa safara aw yahuudakum wala nasaraan la fa borom bi di def waaw kon xadis baa ngi nii kon gis nañ ñetti xadis yëpp walillahi alhamdu wal minna ni ko imaamu muslim indee léegi xadis yi <laughs> xadis bii nii <laughs> mooy lan ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne ni mooy suñu uh, buntu bi dañ naan la lii kay ngandum ngan lii yaakaar yëggoo moo tax imam Seydina Umar ibn Abdul Aziz ak imaamu Shafi'i doon wax ne xadis bi rahmatullahi alayhi mooy bi ñu yaakaaru ngir way gëm yàlla yi te imaamu euh, wax nañu lu tax kon kay tontu nañ <laughs> hein Allahu akbar hein Allahu akbar Allahu kon lii mooy li ci ne mooy kon euh, li imaamu Nawawi wax mooy xadiisu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu day leeral affaire bi mooy ku yàlla bind yow bala yàlla bindee la la defaral kër àjjana ak kër safara léegi nag yaay yaay jëf gëm di ngay jëm yàlla te ngay perdre benn ba ba nga xam ne moo opposé la ngay def ba juuyóof la ngay def bu dee jëm yàlla ak def lu baax nga nekk mooy geneen kër gëj juuyóof moom opposé moom moom da koy perte muy safara te perte bu neex la moo tax daalika yawmu taxaabun <laughs> waaw ca suuratu taxaabun bés la boo xam ne mooy commerce ba fa am moom boo boo boo perte yow rek dee nga comme que yéefari dañuy jël seen seen fa ñu waroon a def ajjana du ñu fa def non seulement ñu jël seen këru safara yi mais remplacer jël këru yi jullit ne fa waroon a nekk safara lool mooy ab taxaabul ñooñ mooy seen commerce bi yàqu na ñooñ seen seen seen seen seen ni ñu ni ñu jokkalante bi ak ñoo perte wallahi kon nag mu ngi noonee <laughs> waaw te borom bi tabaaraka wa taala ci njéggalam gu rëy di dina yokk suñu yaakaar am yaakaar ci boroom bi di am espérance mu ne yawmal qiyaam dañuy indi nit ñoo xamante ni ci way wommatu yi looloo ci am solo nga nekk way wommat moo tax borom bi ne wala tamuutunna te bu leen dee illaa wa antum lu ñu ngeen nekk way wommatu voilà bu leen faatu mukk lu dul ngeen nekk way womat voilà mooy dañuy ay góor yoo xam ne ci way womat yi ci ay bakkaar yoo xamante ne dañuy bari ba am sabil jibaay yi gis nga montagne addina bi yëpp Kilimanjaro Himalaya Belbom nangama ci nangam yu si si Norvège Amérique Afrique Asie Australie gis nga montagne yu ngand yi nekk fu nekk ah cordillère des des des la des membres fu la jënd ca ca ca Amérique du Sud ngandi montagne yooyu waaye xooy toon jabalu <laughs> jabalu <laughs> yooyu yëpp <laughs> abu Qubays si sawaay gis nga ni ñuy rëy ay nit yoo xam ne dañuy ñëw présenter bàkkaar yu toll noonu li ñuy rëy rëy rëy njéggalu borom bee ku gën a rëy lu Abu Nawaas waxoon keroog <laughs> ay borom bi bu dee samay samay samay bàkkaar azumat bu màggee ba rëy fa inna afwaka a'zam wallahi sa sa jéggalaat moo gën a màgg loolu lépp kon nag <laughs> borom bi jéggal lépp. léegi nag mu ne wa yada'uha ala al-yahudi nasara fii ma ahsi xam nga premièrement wax ji nit ki da cee sikki moo tax am ne man raw abu raw ne man de xaw ma ku sikki sàkk ci mbir bi lool mooy lan ah loolu lan lay tekki Imam An-Nawawi mu ne wa yada'uha majaz mooy du ne borom bi. day jël bàkkaaru way ngëm yàlla yi effacer leen pardonner leen ba pare jël même bàkkaar yooyu defal ko yéeféer te ñoom defuñ ci dara mu ne lu tax moo tax loolu majaas la mu ne parce que borom bee ñu ko xam waaw mu ne majaas la lu tax mu ne ndax borom bi mu ne mu ne fa maanaahu déglu nañ wax lépp li imaamu Nawawi yaji'u yawmal qiyaamati naasun hibal minhaaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj fay seet loolu léegi na Eh, imaamu Nawawi du moo bind Riyaad bi mais hadith bi bari buñ koy saraa moom li mu wax fu saraa feneen da nga naan mais imaamu Nawawi kon moo bind Riyaad ba pare di ko saraa ma ne la waaw léeg-léeg noonu la <laughs> mais du Riyaad bi la doon saraa mais comme que daa am hadith yoo xam ne téere bi mu saraa muy hadith Sahih Imaam Muslim yu bari da cee bari mooy yow nit mënoon na def noonu dajale Riyaad bi téere lii hadith euh, yi ci nekk ci Imaam Muslim yëpp mu jël la ci wax ci indi ko foofu. après yooyu mu ne voilà imam léegi sarx euh, kan nga koy tudde mais comme sauf que téere bi du ay du du riwaa imam muslim yi kese ak yooyu ak yeneen hadith yoo xam ne wax na ci nga boole leen bu boobaa moo matalewul lépp mais euh, bu boobaa nga def ko muxtasar tànn yooyu kese dañ naan sarxu Nawawi <laughs> imam Nawawi moo saraa Riyadus Salihin bu boobaa yow ni nga koy dégg bul dégg ne daa jël Riyadus Salihin di ko saraade mooy ay hadith yoo xamante ne nii moom da koo saraawoon feneen <laughs> voilà <laughs> mu ne kon <laughs> mu ne maanaahu yaji'u yawmal qiyaama dañuy indi bésub taxawaay ba naasun minal muslimiin bizunub ay nit ñoo xam ne ci way ngëm yàlla yi mu ne fa maanaahu ci ay yu bari yu mel ni ay mu ne maanaahu anna allah ta'ala yaghfiru tilka dunuba lil muslimiin mu ne loolu li muy tekk nag mooy borom bi tabaaraka wa day jéggal bàkkaar yooyu yee ñeel way ngëm yàlla way wommatu yi wa yusqituha anhum mu rotal ko wëllif leen alhamdulillah du leen ko toppee wa yada'u ala al-yahudi wan-nasara mislaha bi kufrihim wa dhunubihim mu jël nag bàkkaar yu mel noonee pas yooyu ci seen bopp rek ndax ñoom defuñ ci dara yu mel noonee lay jël defal leen ko ndax lan ci sababu seenu kéefër ak seen bàkkaar ya waaw loolu la loolu kese lay tekki fii mu ne fa yudxiluhum naara mu dugal lii bu ko defee yawut yi boo wële wala nasaraan yu bee bi a'malihim wala ñoom ñëpp ca la nga xamante ne mooy seeni jëf mais laa bi dunoobil muslimiin la tax ñu dugg safara du jëfi jullit ñi voilà loolu tamit moo tax mu ne wala budda min hada ta'wil li qawlihi ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra <laughs> mu ne lii manu ñàkk hadis bi nii la nii kese nga ko mën a dégg am na beneen bu mu lay wax mais bii mooy bi gën a ràññeeku ndax lan borom bi moo ne wala taziru wazira amul benn bakkan benn yenukat buy yenu bàkkaari keneen waaw fii mu ne bul yaakaar ne man bu ma defee bàkkaaru uh, ray nit saway dañuy jël Paul ne ko é Paul mu ne ah saway yow ko moo yàlla diine ci dén léegi comme que moom jullit la woom léegi yow bàkkaaru yenn nañu mu ne loolu amul ndax suñu borom moo ne wala taziru dalut yenu waaziratun benn ak yenu wizra uxra diisu gannu yenu diisu yenu gann keneen mu <laughs> waa lay sali insani piamasa o an na sa yow sawfa yurala borom ko nit ku nekk ma ne <laughs> li mu jëf te la mu jëf kër sëf na koo gis te ko gis kon mooy yonent lay sa fii waxul mukk ne dañuy jël ëllëg yi bàkkaaru euh, jullit ñi jël ko quand jox ko yéeféer bi noonu loolu bàkkaar yooyu ñu ko yen moo tax mënu ko safara du loolu non yéeféer bi la ko dugal safara moo ko lëgëyoon fii ci àddina voilà mooy ak weddi yàllam waaw ay bàkkaaram yekk tegu talaatan ba ba'dal kufr mooy gàtt ginnaaw ba nga weddee yàlla mooy bàkkaar bi gën a rëy boo defati minimum na milim la ci kanamu kufru moo ko fi liggéey looloo ko dugal safara sauf que bu ëllëgee borom bi bakkaaram yoo yële lu mel noo nee yi mu mu jéggal bakkaar yi nga xamante ni ay julli dañ doon def yu mel ni comme yéeféer yi def da koy dindi bakkaar yu yëpp lay dindi la tollaat mu mel noo nee nag te yéeféer yi defoon ko mu jëlee gin leen koo roxos loolu la <laughs> mais du ne walla dañ leen di dugal sawar parce que jullit bee taxoon déedéet walla loolu benn affaire la am na beneen am na beneen mais nañ àggale imaam Nawawi dina wax yëpp wax naa la ñaari ta ñaari gin bii mooy bi ci gën a lëng am na beneen waaye mu ne kon lii bu leeree keneen bu kenn jàpp ne benn yahud wala benn chrétien wala benn athée wala benn mushrik bu dugg safara parce que jullit bee tax ci kaw que jullit bi daa ñëw yow mal xiyaam ñu jéggal ko ay bàkkaaram jël bàkkaaram sëf ko yéeféer bi mu war a dem safara jële yéeféer bi laata muy gis jullit bi foofu sax yow mal xiyaam moom kutus na moom bi mu bi bi bakkanam rotee am ni na mu deewaale kéeféer gis nañ ci hadis bi ñu génn yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadis sayna abu ibn Mas'ud abu Abdurrahman al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu mbokk imam abu Musa bi ñoo bokkoon nekk foofule ñoom ñaar mu ne yonent bay saab saab nee na wa zalika anna al jannata la yadxuluha illa nafsun muslim boo gisee lam doon wax këni ajjana lu bakkan bu wommatul yàlla dafa dugg kon kay loolu leer na mooy moom ba mu deewee la dugg safara moom kantaa bi yëngal jullit bi seeni bàkkaar yooyu toll nii montagne loolu bu ko dindee lu tolloon ndax yéeféer bi ak kéeféeram façon bàkkaar bu nekk ci xaj waaw mooy ba nga nekkee yéeféer yow façon amul beneen xanaa xamoo yéeféer moo gën a graw ci bàkkaar yu mag am te mooy shirk